mu doon amr ibnu umayya ibnu xuwaylid ibnu abdillah ibnu iyaas ibnu abd ibnu naashira ibnu kaab ibnu judayi ibnu damra ad-damri ñu gënoon a nag ci dàkkantalam di abu mua abu umayya saxaabala bu siiwa siiwa siiwa ah, moom di Seydina Amr ibn Umayya imaam Ibn Sa'd dane bi mu tuubee mu ngi tuub keroog bi après ghazwatu Uhud bi mushrikuuna Quraysh yi daal di dëppee jóge Uhud moom ci la tuub moom Seydina Amr ibn Umayya ad-Damri mu ne woon nag ku jàmbaare ku ñu xamaloon ak njàmbaar ah yonent bi aleyhi salaatu keroog ci Bi'r na bokkoon na ci soixante-dix yooyu mu yónni woon kon biñ rayee ñi nga xam ne bañ àggee ñu rey leen ñoom ñépp moom mii moo ci rëcc ak ki nga xam ne mooy Ka'b ibn Zayd di bokk waa Banu Dinaar ibn Najjaar te Ka'b ibn Dinaar Ka'b ibn Zayd moom c'est bi bi ñépp bi affaire yi ne moom jàppoon na ne même Amr ibn Muawiya Amr ibn Umayya ad-Damri foogoon na ne moom bokk na ci ñi dee ndax ñi ñu rey parmi les morts biñ leen rey ba gaaya bàyyi leen fa moom ci la jóg après daal di fexe ñibbi dem Medina kanta Seydina Amr ibn Umayya ab damri moom la mbooloo moomu laata ñuy agsi ci fi nga xam ne mooy Bi'r Ma'una dañ koo tegoon ci benn garab boo xam ne bu bu gudd ne ko yéegal ci kaw yow ngay surveiller nekk genre sentinelle pour ñun nga xam ne bu dara boo gisee nga daal li ñuy ëmate waaye moom yooyu gisu ko woon moo tax mu ne wa kaana fii sarxil mi mu nekk ca garab googu ñu ko ñoom fa ko tegoon ngir muy xool seeni arrière ak yooyu bu amee ñoo xam ne ay ñu leen nar bett mu daal leen koy gaaw wàcc daw yëgal leen ko kon moom Seydina Amr ibn Umayya ad foofu la ne woon mu ne wa rajulun min al ak beneen góor boo xam ne ci lamsaar yi la bokkoon min bani Amr ibn Awf bokk ci waa bani Amr ibn Awf mu ne falam yunbihuma bi musaabil qawmi illa tayru taxuumu xawla al askar ñoom moom yëguñu li xew comme que ñoom dañ leen tegoon ca gannaaw ca garab benn garab gu yool ñu bàyyi leen foofu ngir ñu leen di surveiller seeni arrière ñoom yëguñu ne Amir ibn Tufayl ak waa Ri'l ak waa Zakwaan ak waa Usayra waa Usayya rey nañu ñi nga xam ne ñoom la ànd ñooy àndandoowam yi moom yëgu ci ñoom ñaar yëguñu ci dara moom Seydina Amr ibn Umayya moo fa ne woon ak benn góor ci waa Ansaar yoo xam ne ci waa bani Amr ibn Awf mu ne ñoom li leen yëgal xabaar bi mooy daal dañoo jekk gis ay picc yu bari di wër fi nga xam ne mooy fii fa nga xam ne mooy fa fa seen mbokk yi di saxaaba yooyu campé woon ca kanam ñu gis picc ya fees fa del tan yeeg yooyu fa qaalaa ñoom ñaar ñu ne wallahi inna li hadha tayri inna li hadhihi tayri la sha'na ñu ne waat nañ ne picc yi de am nañu boo bu buñ leen gisee ñuy def lii mooy di wër tiim fi sañu mbokk yi nekk fees fa del nii bari fa noonu di di di di naawu tiim ko ah daa fekk kon mbir moo fa xew fa balaa ñu wàcc nu mu gën a gaawe li ngir ñu daal di xool vérifier ana moo tax tan yi di wër nii picc yi di wër bërëb boobu noonu nee na bi ñu agsee fa ida al qawmu fi dimaa'ihim mu ne dañu agsi ñoom ñaar di Seydina na ibn Umayya ad-Damri ak ansaar yi boobu newoon ca gannaaw doon surveiller ca garab ga doon surveiller ñu ñëw daal di gis seen mbokk yépp nekk ci seeni deret ñuy juger ñuy juger dans leur sang Allahu dans leur sang ñoom ñépp mu ne wa idal xaylu allati asaabathum waaqifa nee na ñu gis fasu waa Ri'l waa Zakwan ñi leen rey ñu gis leen ñu ngi taxaw nëre ñu gis leen fa qaala al ansaariyu li Amr ibn Umayya maada tara ansaar yi bi ne mooy ansaar yi bi ñu àndal ne ko ne Amr ibn Umayya yow ana lan nga gis lan mooy ana lan nga gise mbir mi lan lan lan lan la ñuy def lu ñuy def fa qaala ara an nalxaqa bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa nuxbirahu alxabar mu ne man de sama point de vue ci mbir yi comme que nii la deme mooy li ma gis mooy nañu bu ñu fi nekk di jéem a xeex comme que ñun mooy ne ñoom ñoom nag li leen may change mooy ne gaa yi gisuñu leen ñoom duñu agsi gis gaa yi seen mbokk yépp ci seeni deret ñu dee ñu tëdd faat nañ leen ñu xool ca kanam gis fas yi gaa yi leen rey waa Ri'l ak waa Zakwaan ak ki leen woo di Amir ibn Tufayl léegi ñoom ñaar ñu ne waa ji ne ko lan nga gis lan la ñuy def mu ne ko man li ma gis mooy ñu dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa nuxbirahu ñu daal koy xabaare li xew ne ko suñu ñi ñu àndaloon ñépp faat nañ leen wax leen ñun li ñu gis fa qaala yi ansaari yi bi ne kantaa man man yow loolu nga gis waaye man lam akun li li bi nafsi an mawtinin qutila fiihi al-Mundhir ibn Amr ansaar yi bi ne ko kantaa man gisuma loolu man li ma gis man moom duma nit koo xamante ne nii duma jënd sama gëne la sama bakkan bërëb boo xamante ne nii al Mundhir ibn Amr farañ ko rey duma fa jóge fekk cause bi tax mu dee man deewuma ci loolu man du man maa koy tàgge ji ndax mbokkam la woon ñu soppante woon fillaahi lillaah wa billaah mu ne man du man maay koy tàgge moom te tamit duma gënale sama bakkan ci bakkanam ci bërëb boo xam ne fala faatoo moom almundirum na am wa maa uxbira anhu rijaal du man maa koy tàgge ak deewam du man maa koy tàgge di ko yëgal nit fa qaatala al qawma hatta qutil léegi mu ñëw songu gaay yi ba nuñ koy reye mais bu leen songee kay dinañ gis kim àndal ñu gis Amr ibn Umayya wa ukhidha Amrun asiran gaay gi nag Amr ibn Umayya yi jàpp ko def ko prisonnier wa ukhidha Amrun asiran ñu jël Amr ibn Umayya daal di koy def li nga xam ne mooy mooy prisonnier léegi mooy Amir ibn Tufayl ak ñi mu àndal daal di jàpp rey kenn ci ansaar yi bi kanta Amr ibn Umayya ñu daal di koy jàpp def ko prisonnier fa lamma axbarahum annahu min Mudar atlaqahu Amir ibn at-Tufayl wa jazza naasiyatahu wa a'taqahu an raqabatin kaanat ala ummihi fiimaa za'ama mu ne biñ ko jàppee moom prisonnier gaa yi daal di koy jàpp fa lamma axbarahum annahu min mudar atlaqahu Aamir ibn Tufayl waaye bi mu leen nee moom ci mudar la bokk léegi nag looloo ko sauvé Aamir ibn Tufayl al daal di koy jéggal rayu ko waaye wa jazza naasiyata karaw karaw yuy nekk ci kanamu boppam mu jàpp ko daal di koy dagg wa ataqahu mu daal di koy libeere lan moo tax mu libérer ko ndax prisonnier boo xam ne euh, moom la yore yoreeloon ki nga xam ne mooy yaayu Amr ibn Umayya ad-Damri fii ma za'am ci li mu wax nee na moom looloo tax ne ko yow nag am nga chance laay bu dul woon ko diwéy sa yaay rey naa la bu yàgg léegi moom bi ñu ko libéré moom Seydina Amr ibn Umayya ad-Damri mu ne imaam ibn isxaaq ne wa xaraja amru ibn umayya mooy riwaaya mu ne léegi nag amru ibn umayya ad-damri radiyallahu anhu kon finalement moom rekk a ciy des ak zayd ibn ka'b te zayd ibn ka'b wax nañ ne moom après la jóg fekk nit ñi dem ndax parmi les morts mu jóg foofu daal di ñibbi medinatul munawwara kanta Amru ibn Umayya ad-Damri moom biñ ko libéré mu génn hatta idha kaana bil qarqarati min sadri Qanaa mu génn ba ni muy àggee bërëb buñ naan Qarqara boo xamante nii mu ngi nekk ci benn xur woo xam ne ci xuru Medina yi la boo xam ne moom lañuy wax al-Qanaa bi mu àggee foofu mu ne aqbala rajulaani min bani aamir ci la ñaari góor yu bokk ci waa bani aamir waxoon nañ la imaam ibn isxaaq ci début riwaaya bi pro pro daldi woon na la situé géographiquement fan la Bi'ru Ma'una féete ndax waxoon na la dafa nekk entre entre fan waa fi waa banu aamir dëkk ak fi nga xamante ne nii mooy euh, entre fi banu amir di mbokki euh, kii num tuddati euh, amir ibn malik amir ibn malik mun a diggante boobu ak waa quartier diggante foofu ak quartier waa banu sulaym foofu la bi'r mauna ne léegi nag ah, kon mu dajeeg foofu ci bërëb boobu ñaari góor ñoo xam ne ñaari ah kaw kaw yum dajeel bi muy ñibbi biñ ko libéré mu dajeeg moom ci bërëb boobu benn xur bu jege Madina ci xuru Madinatul a ya ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu gis leen ñoom ñaar gaa yooyu ñëw wàcc fi nga xam ne mooy ker gi mu daloon gi mu gi mu wàcc def ñoo ñooñu ñu def foofu escale ngir mën a dallu après ñu continuer seen voyage mu ne wa kaana ma al aamiriyayni ahdun min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa jira wa jiwaarun lam ya'lamhu amru ibn umayya fekk nag ñaar ñii nii mu dajeel ñoom dañu ay alliés lañu woon dañu amoon pacte ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax ñoom ci waa banu amir lañ bokk waaye nag moom Amr ibn Umayya moom xamu ci woon dara léegi bi mu dajeek ñoom ñu wàcc foofu mu laaj leen laaj leen moo tax mu ne waqad sa'alahuma hiina nazala mimman antuma léegi biñ dajee ñoom ñaar ñële ak moom ñu daje ci foofu noonu ci xanaa moom mu laaj leen ne leen ana mbokki fan yéen ñaar mbokki fan mi man antuma ana fan ngeen jóge yéen ay mbokki ñan xaalaa ñu ne ko min bani amir ñun de ci waa banu amir lañ bokk mu ne haa bani amir ñi ma faat faat saxaaba yi ma àndaloon cien xaaral fa amhalahumaa xatta idaa naamaa adaa alayhimaa wa qatalahumaa wa huwa yaraa an qad asaaba bihimaa sa'ran min banii aamir fiimaa asaabu min ashaabi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum wa ardaahum léegi mu bàyyi leen comme que ñii nee nañ ko ci banu aamir lañ bokk mu ndànku leen bàyyi leen ba gaa yi xam nga yooyu da ngay sonn mooy yooyu noonu du du def escale noonu ngir to da ngay ngir euh, wàcce sa coono ngir boo fa mënee nelawaale jël ay ressources wu tuuti daal di jël ay force daal di continuer léegi nag mu bàyyi leen ba gaa yi ñoom ñaar ñu tëdd di nelaw rek mu daal di gaaw ci ñoom jël xeejab jaaseem daal di leen rey ni mu gën a gaawee. bi mu leen di rey bi mu leen reyee ba pare nag mu ngi jàpp ne moom jël na revanche ci saxaaba soixante-dix soixante-neuf saxaaba yi nga xam ne radiyallahu la ñii mbokki ñii di abu amir ñii daal di rey banu amir ñii daal di rey moom mu foog ne ñooñu la rey la ah léegi nag falamma qadima amru bnu umayya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam axbarahu bil xabar léegi nag bi mu agsee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daal di koy nettali ni mu demee nettali yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni nga xam ne noonu la demee wu nettali ko li xew foofu yépp ni nga xam ne noonu lañu leen faate ah, waaye moom ci yoon bi bi muy ñibbisi ñi nga xam ne daje na ñoom ba faat leen bi nga xam ne ci la nettali lool yonent bi aleyhi salaatu wassalaam qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndaw yàlla li ne ko laqad qatalta qatilayni la adiyannahuma ne ko a ah, ah, laqad qatalta a ah, Amr ibn Umayya yow ñi nga rey ñaar ñi ma ne ñoom nga rey ñooñu samay alliés lañu ñaar ñi nga xam ne ñoom nga dajeel fële ci xanaa ci xarxara foo fële a ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu min sadri xanaa ci biir xuru xanaa a ñooñu xanaa xamoo Abu Umayya yow Amr ibn Umayya ad ñoo ñu man samay allié lañ man yonent bi yu salaatu wasalaam ah comme que faat nga leen nag kon nag leen na fi des mooy dinaa leen jox dinaa dinaa ndàmp seeni mbokk li ñuy jox indemnité yi ñuy jox ki nga xam ne dañ koo rey involontairement mbokk yi ñu ñu rey xam nga rey dafa am ay wuute rey boo xam ne am amdin rey boo xam ne waa moo ko tey moom lañ naan volontairement il a éliminé son ennemi wala waa il l'a tué volontairement un acte volontaire kooku moom il prend plein pot moom kooku dañ koy rey mais mu am façon rey boo xam ne kenn du rey waa mooy rey boo xam ne xatlu xata mu am boo xam ne mooy njuumte la kooku kenn du rey waa ji mais nag kenn du ne kenn du ko rey kon nag ay mbokkam ñoo ñàkk non il faut ñu indemniser leen mu am beneen façon shibhul amdi beneen rey boo xam ne dafa niroog dafa niroog nag loo xam ne kii day niroog waa moo ko tey en tout cas ñun ci man demee ñun fii li ñu intéressé mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko qatalta qatilan laqad qatalta qatilayni la ud la adiyannahuma ne ko rey nga ñaari nit ñoo xam ne nag ah fu ma jaar nag naa leen naa leen ndàmp ndax ñooñu samay alliés lañ yoo xamante ne nii fu majaar jaar njàmp leen ndàmp mu ne summa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salatu wasalaam bi ko xabaar bi dikkalee Amr ibn Umayya daal di koy nettali rey gu ñaaw gi ñu reyee ñëli ak ni leen trouvé ak li ko dal yi yépp ak kii tamit rey ñaari nit ñoo xam ne ndekay aliyeewam lañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne hada abi bara qad kuntu li hada kaarihan mutaxawifa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne lii de liggéeyu abu bara la muy aamir ibn malik ibn jaafar mulaa'ibul asin la lii liggéeyam la fotam la qad kuntu li hada kaarihan mutaxawifa ndax lii ba ma ko waxee naan ma yóbbul sa saxaaba yi lenn ci sa saxaaba yi naj di woo nga woo leen ci diine man bëgguma woon mbir mi mutaxawifan te dama cee ragaloon lii mel nii dal leen moo taxoon mën ko déet waaye fexe na ma ba convaincre ma hada amalu abi bara lii de jëfu abu bara la abu bara nag yëf yi da ko metti woon a mettee mettee mettee metti ba foo ko takk rek weesu na ko moo tax bi mu yégee saxaaba yi nga xam ne ñoom la yiiroon ab doomam doomu frère am buñ naan Aamir ibn Tufayl magam ak Tufayl doomam buñ naan Aamir moo rey saxaaba yi mu yiiroon mbir mi metti koo mettee mettee metti mu ne fa balagha zalika aba bara fa shaqqa alayhi ixfaaru aamirin iya bi mu yëgee xabaar bi mbir mi metti ko lool diis ci moom li nga xam ne moom la doomam ji ni Aamir ibn Tufayl def daldi xotti li nga xamante ne mooy jiwaaram mbalaan mi mu yiiroon ñii di saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu mu ne wa maa asaaba min asxaabi rasulillah bi sababihi wa jiwaari loolu lépp metti ko lu fekk ñu faat ñi waay waay ak jiwaaram gi mu leen defoon loolu yépp Seydina Abu kii al mujrimu shaqi daldi leen euh, daldi leen def noonu ñoom nag biñ defee lii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da doon def xabaar bii daf ko metti woon lool ba moo tax moom alayhi salaatu wassalaam mu paase weer weer woo xam ne di ñaan yàlla ñi nga xam ne ñooy tribu yi fekk entre xabaaru waa ar tamit dikkal ko ndax waxoon nañ la qissatu raji' qissatu raji' muy nettali sariyatu raji' bu ñoom Xubayb ak ñoom Zayd ibn Dathina Marsad ibn Abi Marsad Abdullah ibn Tariq ak ñi àndaloon ñu waroon a dem fële ca Quraysh yi woolaale jàngalaale ñi nga xam ne ñoo waa Qaara ak waa Adal ñooñu waxoon nañ la ñoo sariyatu am na daanaka ñoom ñoo bokk weer ñoo bokk weer wu ñu génn waaye am na gis naa luy wane précision ban moo jiitoon te lool li ñu koy wan mooy sariya bu ñu war a gis boo xam ne moo concerné Seydina Amr ibn Umayyah ad-Damri radiyallahu anhu wa ardaa sariya boobu moom bu Seydina Amr ibn Umayya Damri bii nii ñu gis ne dafa bokkoon ci biir Mauna mooy kiricc ki nga xam ne moom la Amir ibn Tufayl libéré moom dafa am sariya boo xam ne demoon na ci laata laata muy dem biir Mauna kon loolu lañuy xame ne kon sariyatu Raji' moo njëkk même bu dee ne moo bi'r mauna ñoom ñoo amandoo ci wenn weer di weeru màggal di safar ci ñeenteelu at mi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax lan moom nettalee bopp insha dinañu gis sariya bopp def ko nag lu gaaw dinañ ko gis insha ci lu gaaw di sariya bu seydina amr ibn umayya ad-damri loolu kon fekk kon entre temps buñ ñëwaatee ci liñ doon wax dinañ ci ñëw ndax sariya boobu moom lañ waroon a def placer bi ñu jógee xaswatu rajiya moom lañ waroon a placer foofu avant ñuy gis li nga xam ne mooy sariyatu bi'r mauna ndax lépp ci weeru safar la xew ci ñeenteelu at ñu ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam waaye dinañ ci ñëw incha allah rattraper loolu daal di koy gis ndax bul fàtte ne ñu ngi en même temps ci euh, tarjama seydina euh, amru ibn umayya ad-damri radiyallahu anhu wa ardaa kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam xabaar yi dañoo metteendoo yu metti yu toll nii daal di bareendoo daal di agsi agsil ko mu jote leen ci yu metti mooy ñaari sariya yi mu yónni ñépp rey nañ leen ba ñu jeex ñoom Aasim ibn Saabit ci ar-Raji' rey nañ leen ba ñu jeex jaay ñële Quraysh waa Quraysh exécuté leen publiquement ci exécution yi gën metti ñu naan déet yàggatul ñii mu yónni soixante-dix personnes bokkoon ci xiyaaru saxaaba ñun ginoon leen a xam jàngkatu alquran yi alqurra ñu demati ñu daldi leen décimer leen ba ñaari rekk ci ruj ruj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fan yooyu yépp mu def mu def weer yoo xam ne di ñaan yàlla ñi nga xam ne ñooy tribu yi ci arab yi daldi rey saxaabaam yi aleyhim radiyallahu anhum loolu la imaam al Buxaari rahmatullahi aleyhi di nettali muy ci vague xadiis yiñ la waxoon muy cinq wala six yi nga xam ne moom la imaamul Buxaari rahmatullah alayhi daal di jële yépp ci Seydina Anas tañuy nettali sariyatu Bi'r Ma'una Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardaahu mu ne di nettali loolu mu ne bi nga xam ne ci lañu rey ñii bi ñu àggee Bi'r Ma'una mu ne biñ leen reyee wor leen rey leen fa balagha an-nabiyya yonent bi alayhi salaatu salaam bi ko information bi xabaar bi agsee ci moom mu ne fa qanata shahran yad'u fi as-subhi ala ahya'in min ahya'i al-arab ala ri'lin wa dhakwana wa usayyata wa bani lihyan daldi def xunuut weer mu ciy def li nga xam ne mooy xunuut xunuut nañ ko fi tudd masoon nañ ko fi tudd ci gàttal waxoon nañu que ne dinañ ci gën a ñëw gin koo yaatal insha allah bërëbam a ngi nii na mooy boo fàttale ko bi ñu ko tuddee dañ ne woon euh, masala la boo xam ne mooy dafa amoon surtout xunuutu suba mais xunuut ci boppam du du du fajar rek lañ koy def jullit fajar rek loolu waxoon nañ ko insha allah ci gën a dinañ ci taxaw ah, insha allah après daal di gis masala fiq yooyu daal di leeral même annoncé woon nañ li nga xam ne moo doon euh, wute boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci masalatul qunut li nga xamante ni ñi nga xam ne ñoo jàpp ne moom ñàkk koo def day tax nga def euh, sujudu sahwi te ñooy shafi'iyye ñoom dañoo jàpp ne ku qunutul nii euh, boo nit ku juum nii deful qunut moom day def sujudu sahwi mooy day def sujudu sahwi yi nga xam ne moom lay sujud bu bu paree euh, ci julli gi léegi am ñoo xam ne ñoom dañu jàpp ne kenn du ko def sax qunut kenn du ko def ci julli waaw ci madahibul arba am ñoo xam ne dañu ne noo dañ koy def mais bu dee ne daa am euh, loo xam ne xabaar bu tiis ab catastrophe bu dal ay jullit bu boobaa ñuy def xunuut di ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoo leen ko teg loolu mën naa ne am ñeneen te ñooy euh, suñu boroom xam-xam yi di kii almalikiya rahmatullah alayhi ne dañ koo sopp ku def baax na ku defulit dara new ci loolu mooy af yi waxoon nañu ko dañ koo rappeler nii waaye dinañ ci gën a ñëw léegi insha allah bu dee ne waxtu yi may nañ ñu ko sinon ñu àggale ko bii di ñëw bu ñu gisee nettali bi ndax dañu nekk ci nettali bi nañu def nettali bi ba pare Seydina Anas ibn Malik ibn Damdam radiyallahu anhu mu ne mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam fa qanata shahran yonent daal di xunóot weer pendant weer yoo xam ne yad'u fi subhi léegi euh, xunut boobu kañ la ko doon def mu ne nag fi subaxi mooy julli suba ñaari ràkkaay suba yi ca la doon xunut doon ñaan yàlla ñii nga xamante ne ñooy ay quartier ay mbooloo ci quartier yu arab yi ñoon ñooy ñan mu ne ala ri'lim waa Ri'l wa Dhakwaan ak Dhakwaan wa Usayya ak Usayya wa Bani Lihyaan ak waa Banu Lihyaan nga ne ma mais lu tax muy ñaan yàlla ñu ñu ne la kaay Ri'l kay xanaa xam nga Ri'l jataay bii weesu rek ab Aamir ibn Tufayl ñan la woowoon ngir ñu jàppale ko ngir mu ñu ñu rey saxaaba yi ah, non waa Banu Aamir mais waaw waaw waa Banu Amir mais est-ce que waa Banu Amir nangu nañu ah. ah non non ñoom nanguwuñu quoi ndax nee nañ seen sang bi Amir ibn euh, euh, Malik mula'ibul na moo tax duñu duñu xotti li nga xam ne mooy paktam te mooy seen sang nena waaw léegi continuer ñan la woowaat waaw daa waa Ri'l voilà ak kan Zakwaan ak kan Usayya voilà looloo tax ñoom rey gi nga xam ne moom lañu jàppale Amir ibn lu ñu rey soixante-neuf saxaaba yi looloo tax yonent bi alayhi salaam soixante-huit ndax en tout cas ñoom soixante-dix ndax yéenay rey soixante-dix lañ yoroon euh, léegi ñoom kon waa Riyam waa Zakwan ak waa Usayya ñoo jàppale gaa yi looloo tax yonent bi alayhi salaatu salaam doon leen doon leen bu jullee ba pare nu mu doon deme day julli fajar dernier rakka bi bu jullee ba tari ba pare après mu di dinañ ñëw après ci mbas alam est-ce que xunuut bi kañ la avant la wala après la avant sujóot euh, avant oh, ngay sujóot la wala non avant ngay rukkoo la wala après bi nga ba pare loolu insha allah dinañ ci ñëw te riwaay imaam euh, Anas yi yi nekk sax imaamul Buxaari imaamul Buxaari yooyu dina ko dina leeral léegi kon yonent bi alayhi mooy noonu la day julli fajar ci biir julli gi lay ñaan yàlla loolu saxaaba yi dañ koo dégg ndax julli dañoo dégg muy wax loolu ndax buñ ko dégg loolu Seydina Anas te saxaaba yi radiyallahu mooy buñ doon julli yonent bi alayhi salaatu salaam daroon woon li yali yan yi ulil ahlaami wan nuha mooy ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy topp ci imam bi bu nekk xale yi na nekk ñi nga xam ne ñooy ulul axlaam ñi nga xam ne ñoom nekk nañu ñoo xam ne dañoo majeur nekk ñoo xam ne ñoom gis nañu mooy nekk nañ majeur wan nuha ak boroom xel yu ñaw yi ñi nga xamante ne boroom xel yu rafet yi mooy te xam tamit yi nga xam ne bu imam bi jàmm joon bëggo uh, wala xëcc kenn ak tamit mu juum ñu mën koo gàgganti wala ñu mën koo remplacer moo tax euh, Seydina Seydina kan euh, Maalik euh, ah, kii Seydina ku defati woon xaa mooy hada xaal yi sama nijaay ngi kan moo may wan nijaay ju mel ni moom nu mu tuddati Ibn Abi Waqaas Seydina nan ah, Ibn Abi Waqaas yaa subhaanallah mooy Sa'd voilà Sa'd ibn Malik Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mas naa dugg ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam après la après génnu bi alayhi salaatu wa mu dugg fekk moom wala moom la wala wala kii al ansaar yi nu mu tudd euh, euh, ki yonent bi alayhi salaatu salaam daloon këram mooy Abu Ayyub ñoom ñaar kenn la ci jàppatuma kanate la ci ñoom. dafa ñëw fekk ci ci jàkk ji am benn xale boo xam ne mais laata ñuy commencer mu fekk benn xale boo xam ne ci kanamu sàppe bi la nekk mu ñëw xëcc ko xale bi nag ay mbokkam ak moom mel li ñu mer mu ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam moo wax loolu ne li yal yen yi ulil ahlaami wan nuha kën ñuy nekk ci kanam mooy ñooñu voilà looloo tax ma xëcc ko du ne dama laa yàq wala boo dama laa kii ñàkkal fayda non non mais sunna laay doxal mooy xale yi ci ginnaaw la ñuy ne mag ñi daal di fay daal di ciy topp waaye loolu tekkiwul ne yow da ngay bàyyi bañ commencé julli ji nga fekk xale yi yow ñëwoo nga tardé ba pare fekk mais sa sàppe yi du ñu fees du ñu ñàkk fees ñu naan xale yi taxaw leen ca biti ñoom dañuy fekkali sàppe yi léegi yow nga bàyyi ba ñuy nga ñëw jóge na le ne ko ne xëcc leen ba pare mer naan ko ci ginnaaw lañu war taxaw mais yow yaa war a njëkk teere ñëw yow teeroo ñëw sàppe yi day bañ a fees ñu bàyyi noonu dañuy woo xale yi ñu dugg ci sàppe yi lu ngeen bëgg da ngay gis loolu koy gis ci jàkka yi man mas naa ko fekkee benn jàkk boo xam ne lool lool gaa dañoo julli ba pare jaay kii bi euh, kii bi Sénégal yàgg na nag war na war na am ay ay ay ay ay ay lan ay ay est-ce que du année quatre-vingt-dix-neuf yi wala yooyu bien avant sax wala quatre-vingt-dix-huit daal bon ah waa ji euh, boo yi ci biir sàppe si mu xëcc mu xëcc leen ba pare après nag di di kaas biñ pare mais imam bi imam bi imam bi après dane waaw dëgg la dafa def leeral ne dëgg la xale yi ci ginnaaw lañ war a ne waaye nag bu sàppe yi feesul mag ñi tamit mënuñoo yéex a ñëw ñu commencé julli ba pare ñoom ñu ñëw di wax loolu ndax ku bëgg nekk ci kanam tamit da ngay teel ñëw mais doo toog ñu bàyyi la foofu te sàppe yi fees feesul ñu bàyyi xale yi fële il faut ñu dugg ci sàppe yi loolu lu am solo la voilà kon euh, mooy ne Seydina Anas mi ñoom dañu bokkoon ñi nga xam ne ñoom ci ginnaaw lañ doon ne doonu ñoo nekk ci kanam léegi le fait kon mu dégg loolu te moom bu dee ne Seydina Anas yonent bi alayhi salaam bi muy ñëw foofu dix ans la am Medinatul Munawwara bi yonent bi alayhi salaam di génn àddina mu ngi am vingt ans dug di dugg ci vingt et unième mooy ne le fait mu dégg ko mooy ne kon yonent bi alayhi salaam kunoon bi ci kaw loolu kon yad'u muy ala qanata ala ahya'in min arab ay quartier ci arab yi di Ri'l ak Zakwan ak Usayya ñooñu kon li tax ñett ñooñu mooy rey bi ñu rey saxaaba yi Bi'r Ma'una léegi nag waa wa Banu Lihyaan ak waa Banu Lihyaan Banu Lihyaan lu tax ñoom ñoo rey waa qissatu Raji' ar-Raji' ñoom ñoo rey ñoom Aasim ñoom Marsad ibn Abi Marsad ñi nga xam ne ñoom dañ ne woon ñun nekkuñu fi di jox pacte ki nga xam ne mooy ab ay yéeféer ñu leen nee bu ngeen wàccee lu ñu leen def dara ñoo rey ñoon ñu naan déet ñu jàpp euh, Zayd ibn Dafina ak Xubayb ibn Adi daal di leen jaay ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna Quraysh yi ñu daal di leen éliminer yonent ma lay saab saab def passé weer weer la passé di xunuut ci ñi nga xamante ne ñooy di ñaan yàlla tribu yooyu di Ri'l ak Zakwaan ak Usayya moo tax ci yenn riwaay mu ne asati llaha wa rasula imaam Seydina Anas ibn Malik ne ñoom ñii nag asati llaha mooy yàlla mooy yonentam alayhi salaatu wasalaam non nanguluñ ko mais boo ko nangulul mënoon nañu def comme seen mbokk mi Amir ibn Malik mulaa'ibul asinna bañ a nangu ci jàmm mais nga rey ñi leen indiloon euh, euh, message yi Seydina Anas radiyallahu anhu fa qara'na fihim qur'anan thumma inna dhalika rufi'a mu ne ñoom ñii nag di waa Bi'ru na ñi ñu reyoon suñu boroom subhaanahu wa wàcce woon na ci li nga xamante ne nii ah mooy alquran mooy wàcce woon na ci alquran joo xam ne nee na juñ doon jàng la ci ñii nii ci soixante personnes yi ñi nga xam ne ñoom lañu rey Bi'r Ma'una mu ne ñu jàng ci ñoom alquran waaye ginnaaw gi dañoo aaya yooyu dañ ko nasaxal dañ ko nasx bi nga xam ne dafa du nasxu tilaawa kese mooy nasxu tilaawa la ndax dafa am nasx yi dañu am ay wuute loolu ci ulumul quraan yi yooyu danga ko ciy gis boo demee di nga jàng yooyu nasx mooy day am yoo xam ne dañuy nasaa njàng mi waaye acte bi kenn dindiwu ko voilà comme ash ak ash-shaykhatu idha zanaya boobu nañ leen duma loolu mooy jàngatuñu ko xam nga ci suuratu nuur la bokkoon lool nasxu tilaawa la mooy dañ koo nasaxal kenn du ko jàng waaye kenn nasaxalul àtte bi ndax mooy ne nit kenn du ne kii kii noonu c'est que waa ji njaaloo paala kenn du ko def dara ah non non non déedéet mooy ne ku fi njaaloo mu daal di mu reconnaître affaire li li dóor jeune bi moom lañ lay fëgg moo tax loolu nasa nasaxu dañoo nasaxal abrogé njàng mi waaye àtte bi dafay des mu am yoo xam ne moom àtte bi dañuy nasaxal waaye njàng mi dafay nekk dañ koy jàng waaye jëfe mooy ne mooy ne àtte eh, bi du ñu ñuy jëfe waaye eh, njàng mi moom mu ngi fi kenn dindiwu ko yooyu nag boo ci bëggee lu am lu gën a leer ulumul qur'ani yooyu dañ koy dañ koy yëngatu Ah, léegi léegi léegi kon na Anas ne jàng nañ ci alquran ci ñoom ay mooy ay wàccoon na ci xew-xew bii summa na dhalika rufi ginnaaw gi nag ñu daal di yëkkati aaya yooyu alquran jooju daal koy nasafal suñu boroom yëkkati léegi aaya yooyu lan la woon mu ne lii la woon ballighu anna qawmana anna laqiina rabbana fa radiya anna wa ardaana Allah Allah mooy ne loolu moo wàccoon ay li aaya la woon ci alquran yoo xam ne suñu boroom da ko abrogé finalement mooy instant bii nii ku taxawati naan da ngay julli ñu ne aywa jiiteel nga ne nga taxaw tari sa faatiha pare ne ballighu anna qawmana anna laqina rabbana faradiya anna wa ardana xaw ma après nga teg ci liñ ci teg ndax alquran bii mutawaatir bii moom rek lañ mën a jullee ku fii moo tax yiñ naan yi njàng ñu alquran la yooyu day dañ koy soxla ci bu ñuy def Euh, ay tafsir ak tamit war a war a firi bii baat wala dina yaatal yooyu waaye du pour ngay julli di jàng yooyu non loolu kenn yi ñuy jàng ci mooy ñii téere bi yépp yor boobu la jullee siinoo ku fi jàng leneen même bu dee ne wér na ne ci diw que ne lii alquran la woon saxaaba diwa ko doon jànge loolu boo ko julleewee sa julli baax yow da doon foontu voilà kon loolu la mu ne léegi lan la loolu di tekki waaw waaw doo ñu wax affaire bi nu ñuy tekki ñu ne waa insha allah aaya boobu da doon wax ballighu anna ñoom bi biñ leen faatee suñu boroom di leen defal taraanga yu rëy léegi nag ñu wax comme kële rek comme Seydina Baye Seydina Jaabir ma waxoon ñu jottalil ko suñu boroom wàcc walaa wàcce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah wa uhud amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun farihiina ainsi de suite ci li leen yàlla jox ci suuratu Ali Imran boobu ñu gisoon loolu nag comme lii la loolu moog lii la niroo léegi mu ne ballighu anna ñoom ñu ne jottalil leen ñu anna ci ñun jottalil leen ñu xawmanaa suñu ñoñ ñi nga xam ne ñu nga Medina ak jullit ñi rey nañ ñu fii ci biir na waaye jottali leen ñu ñoom yow suñu boroom yàlla na jottali yéen waaye suñu boroom jottalil ñu waaye it jottalil leen ñu anna qawmanaa anna laqiinaa këne ñun kat laqiinaa daje nañoo ak suñu boroom faradiya anna mu daal di ñuy gërëm wa ardaanaa mu gërëm looñu mooy ne malgré rey nañ ñu ci anam yu gën a ñaawe waaye yëg leen ne daje nañu suñu boroom radi euh, alay subhanahu wa taala fa radiya anna mu daal di ñuy gërëm gërëm na suñu jëf gërëm na liñ doon jëf ak gërëm nañ ñi nga xam ne noonu lañu faatoo nekk ci mission wa alayhi salaatu wassalaam wa def na ñun ñu daal di gërëm lam ñu def allahu akbar moo tax radiyallahu anhu wa arda yal na ko yàlla gërëm daal di koy gërëm loo kon loolu moo doon aaya yooyu après nee na Seyna Anas nee na après yonent bi bon après yooyu nag dañ koo yëkkati mooy aaya yooyu abatuñu finalement après dañ ko mujj na saxal moo tax mu ne summa inna zalika rufi'a ginnaaw gi lool ñu daal di koy ñu daal di koy yëkkati xam nga bokk na ci aay yi nga xam ne dañ koy jàng mais mais loolu dootu du lu ñuy jëfe <coughs> mooy comme aay yi wax ci sàngara naan moom moo leen ci wa min euh, samarati naxiili ci euh, kii yi euh, nu tudd ci fruit kii ta nu tudd mooy yi muy wax ngeen ciy jàppe ngeen ciy jàppe euh, euh, sakaran wa rizqan xasana ngeen ciy jàppe loo xam ne ci ngeen di naan mooy ci yooyu nga xam ne mooy sàngara si ak euh, kii bu baax raisin yeeg yooyu kii fu yooyu xam nga ne loolu mooy ne loolu du du nit dootul ñëw naan ah kon alxuraan comme na ma dégg woon benn jaahil di ko wax des naa dégg benn waaye di ko wax moom te waaju arrogant la nag waala joo xam ne bu waaju arrogant moom jàpp na ni te loolu man xaw ma sax la ko mën a waxe mais comme que noonu la mel ku yéeme la yal na ko yàlla gindi ndax yaa ayyuhal ladina amanu la taqnatu min rahmatillah bu kenn désespéré ci yërmande yàlla am na ñu ko ginoon a sànk fopp e, daal di e, e, kii ndax moom ku yéeme la léegi bu ne kënee walla lool day wone ne moom sàngara si sàngara dagam di xaraamu voilà sàngara ndax euh, aaya boobu noonu ci suuratu naxli voilà bu ko defee yéen ngeen ciy jàppe tattaxiduuna minu sakaran wa rizqan xasana mu ne voilà ça montre que la ah, mu ne waaw loolu day wane ne vin illicitul ndax suñu borom moo ne te loolu da koo wax di wane ne xéewal jum ñu defal la que ne yéen na ngeen ciy jàppe que ne sàngara si ngeen ciy jàppe kii ci garab yooyu ngeen ciy jàppe sàngara waaye euh, wërsëg goo xam ne bu rafet la bu baax la waaye koo xam nga ko mooy xamul dara mooy loolu jamono la woon tan moo ko ne sàngara daganul woon benn temps ci saxaaba yi radiyallahu anhum gisoon nañu ba gaswatu Uhud bii nii ñu mujje sàngara dafa daganul Seydina Anas nee am na saxaaba yoo xam ne comme ni hadis ne ci riwaa imaam Muslim ñoom keroog bi ñuy dem Uhud dañoo yóbbaale woon sàngara gisoon nañ Seydina Anas Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib ginnaaw Badr bi nga xam ne ca la dem autour de pot lañ newoon moo genn saxaaba ci wàllam saa ba ni mu doon core gëleemu Seydina Ali yooyu la dafa màndi woon bi mu naan yonent mi alayhi salaam xool bi mu ñëwee di ko wax naan ko lim ngir li mu def mu ne ko xanaa yéen nekku ngeen lu dul sama jaami bàyyi loolu noonu loolu noonu mooy ne sàngara kan moo ko ne ñun dañ est dañoo ne sàngara ma suna daga mais jamono jooju la alxuraan dafa ñëw wa qur'aanan qara'naahu ala ala naasi ala mukse ndànk ndànk la doon ñëw waaye xamul dara loolu mooy te dafa arrogant waaye loolu alko mooy ne innamal xamru yooyu yépp rijsun yooyu ay sobe lañ loolu aay boobu moo ko abrogé kon nag loolu la mooy boobu mënoo ñëw naan walla alxuraan ak yii daal day wane ne loolu mooy njàng mi mu ngi fi waaye kenn du jëfe loolu kenn du ko jëfee